bismillaahi rahmaani rahiim ci nettali téeméer bi ak juróom ñeent fukk ak juróom benn sëriñ Tuubaa xaada lahu allahu maxtaari lahu këram daawul nangu dara taqa fa muy këriñ muy laneen te fu ñu setal itam day digle ñu jàng fa ay kaamil yu bari ñu ñëw ci nettali téeméer bi ak juróom ñeent ak juróom ñaar sëriñ Mouhamadou Moustapha radiallahu taala anhu sëriñ Touba xaada lahu laahu maxtaara lahu waxoon na ko li mu bëggoon a wax lépp lu jiitu juróomi weer ci làqu gi bis ba mu ko cay mujj wax dara nee na ko tey jii laa la ci mujj wax dara kay wa ñu fekk fi moom bi mu làqoo maam ceerno radiallahu taala anhu la waxoon ku ko njëkk a gis na nga ko teg ci loxol ceerno këyit wala ca nekk ëpp ñetti baat mel na ni maam Ceerno ak sëriñ Mouhamadul Moustapha radiallahu taala seeni mbir nuroo na lool ci nëbbu ay mbóot ak mën a yanu lu diis te kenn du ko xam xay na looloo tax sëriñ bi di leen wax yu bari walaaw alam ñoo ci nettali téeméer bi ak juróom ñeen fukk ak juróom ñett sëriñ Tuubaa xaada la wallaahu maxtaara la mas naa bind lu ab kaamil ci benn bis ba ñu ko ko joxee mu ni xanaa lii ba àdduna sosoo ba tey maa ko fi mas am ñu ni ko waawaaw mu ni leen dama amuk pay rek siiw na bu ñu seetloo danañ xam ni sëriñ bi léppam ci alxuraan la ko jamale li ko sunu boroom may itam ci alxuraan lu waay gàtt-gàtt xel xam ni musu koo may kenn te dootu ko may kenn li ko sunu boroom may ci alxuraan lu waay gàtt-gàtt xel xam ni musu koo may kenn te ko may kenn ba tey war nañoo xam ni bind alxuraan mooy liggéey bi gën a màgg ci am murit mooy liggéey bi gën màgg ci am murit bu ko manee ak bind xasiday Sëriñ Tuubaa xaadaroo la maxtaar lawoo ginnaaw jàng leen mel na ni manees na ci amin lépp lu baax ci àdduna ak ëllëg ci kaw taxoo ko di ko sellal walaw alam ñu ñëw ci nettali téeméer bi ak juróom-ñeent am na naar bu masalaaj Sëriñ Tuubaa xaadaroo law maxtaar lawoo loo jublu ci Seydul Amin sang ba ñu wóolu jibrilu am yonente bi sallallahu taala alayhi wa sahbihi wa sallam sëriñ bi ne ko jibril mu ne ko jibrilu kon dees na taseeg moom ginnaaw yonente bi sallallahu taala alayhi wa sahbihi wa la sëriñ Tuubaa xaadalaw law maxtaraloo wax ko ñaari bayt yi wa qiila inna jabraila yaxduru man maata muminan wa xawman ankaru maji'ahu ba'da rasulillahi walxaqu an laysa lahu tanaahi ni ko lu mel nii wax ji nag ni ko lu mel ni wax ji ñi ko tax a jug mooy ñi am mus akuk dëggal ku ci bokkul nag li gën ci yow mooy wommatu wala nga noppi bala ngaa loru ñaari bayt yu sëriñ bi woyu ko da ko ko tontu rek li muy xamle mooy naa Jibril alayhi salaam dana teewal jullit buy bëgg a faatu waaye am na ñu weddi ak dikkam ci àdduna ginnaaw yonente bi sallallahu taala bi li gën a mér li gën a wér mooy day dikk ci àdduna ci lu dul yenn daytal wala ci lu dul benn daytal li tax sëriñ bi ay waxiinam jërul wàññi jërul dolli mooy lu mel nii fi mu ne li tax muy bind Seydul Amin xam na ni am na ñu koy gis ñoo xam ni xëy na am na ñu koy dégg ñoo xam ni wala xam na ni am na ñu koy gis ñoo xam ni duñu àgg fenn fi te mën nañu ko weddi su ko defee ki xelam gëmul lu mel noonu xëy na bu ko gisee li muy njëkk a jàpp mooy nit la ciy jublu wala leneen yàlla nañu yàlla doo doole dimbale ci sàmm ay teggin ci barkeb Sëriñ Tuubaa xaada lahoo lahoo maxtaara lahoo te may ñu mujj ko rafet amin walaahu alam ñoo ci nettali ñaat téeméer bi Sëriñ Tuubaa xaada lahoo lahoo maxtaara lahoo mas naa wax Sëriñ Mirina Sill radiyallaahu taala Masamba Masamba noonu la ko daa wax dañu ko sàmba bu ngeen di tàggoo bay ñaanalante lu ngeen di jàng mu ni ko dañuy tarifaatiye teg ca dara sëriñ ba ni ko sama ñaari taalibe yu tàggoo amul lu gën ci ñoom sama tur wii mu ni ko wumu ci sëriñ bi ni ko wi neex waa kaw neex waa suuf muy xaadimu rasuul tuddu sëriñ Tuubaa xaada la wala maxtaar la foo bari na lool waaye ni mu waxe fii daa mel ni kon xaadimu rasuul la jiital sëriñ Suhaybu itam radiyallahu ta'ala anhu gis naa mu bind ci téereem bi ñuy wax bughyatul muridin ni xaadimu rasuul bàmmeel bu ñu ko bind ca kaw deesul laaj borom bàmmeel ba sëriñ Saliou itam radiyallahu taala anhu daana wax ni tudd turu sëriñ bi waree su koo def ci lu dul suuf su yëngatu te bu doon yëngu bu ñu ko tuddee mu dalaat bu tur woowu jàllee yaakaar naa ni ahmadu moo ciy topp ahmadu nag la gën a bëri lu muy tudde bopp la la gën a bëri lu muy tudd ci ay mbindam ak muhammadu ak sëriñ tuuba am na ñu ni borom Touba moo ëpp daraja sëriñ Touba ak xaadim kepp ak xadim ak daam mel na ni daam mooy ku tabe ak sëriñ ak seex ak seexuna ak mbàkke fi mu ne sëriñ mbàkke madina radiallahu taala noonu lañu ko daan wax mel na ni xaadim nag mënees na cee teg mboolem ñaari turi ñaari téeméeri turi yonente bi yépp sallallahu taala bi alihi wa sallama lu mel ni ki xaadimu nuur xaadimul bashir xaadimul muhaymin xaadimul mustafa muy wéy mel na ni tur yooyu yi sëriñ abdul ahad radiallahu taala anhu tudde na leen ay doom wala alam ñu ñëw ci nettalit ñaar téeméer bi ak benn sëriñ Mirina ak keneen mas nañoo waxtaane mas nañuy waxtaane yóbbu gi ñu yóbbu ko faatu Tuubaa ba ko sëriñ Tuubaa déggee xaadalawoo law maxtaaroo ni nun fu ñu toll noo ngi ci dara waaye ku ñu suul Tuubaa noppal nañu ndax du ñu def ci moom dara kan dañoo bëgg a xamal ni suufu Tuubaa daa mel ni jëmm ju koy dimbule ci liggéey bi muy def te mooy texeel murit yi teewul itam ku ñu fa andiwul dees na la jëlee fa nga faatoo andi la boo fi waree nekk naka noonu ku ñu fi suul te waru fee nekk dees na ko fi jële yóbbu faneen walaaw alam ñëwee ci nettaleem ñaar téeméer bi ak ñaar ahmadu bnu buddin radiallahu taala anhu mas naa wax sëriñ tubaa xaadiloo law maxtaar lahoo dama bëgg nga nuyul ma yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam ak cheikh ahmadu tijaani radiallahu taala anhu te bu ñu ma delloo am nuyoo nga wax ma ko sëriñ bi ni ko ñoom ñaari ñépp delloo nañu la am nuyoo ci lii lañuy xamee ni ci lii lañuy xamee ni dundu barsàq lu am la kon képp ku ñu wax ni faatu na mooy jóge na àdduna demaat ci beneen bërëb bu gën a yaatu walaw alam ñoo ci nettali ñaar téeméer bi ak ñett ahmadu bnu buddin ahmadu buddin radiallahu taala bi mu faatoo ci guddi dañoo xëy suba teel gis ndaw yoo xam ni sëriñ tuuba xaadaloo law maxtaar lawoo moo leen yabar ngir ñu teewe denc bi ak jaale ay ñoñam jox leen xasida gii xasida gi mooy bismillahi wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa sallama taslima nasala fi laylati wafaati sayidi ahmad bnu buddin min alsamaai ruuhi alqudus alayhi salaam maa kathirin min almalaikati ikraman li sayidi ahmad bnu budd li xusni dannihi bilabdi alxadim kaana lahu bi karamihi albaasu alqadim ولن يرجعوا في تلك الليلة إلى السماء إلا بروح الطيبة التي رجعوا بها وهذا هو الوعد الذي وعد له وإلى بعض ما هنالك أشار الشيخ القديم بقوله لقد جاء الروح القدس وهو مفرج بجند عظيم حين أحمد يخرج لأحمد عند الله ما كان يرتجي له بان خير بابه ليس يرتج جزى الله من أعطى الخديم الذي له من الله جودا خيره وهو أنتج min allahi rabbil arshi abghi mawaahiban li muhdin biha wa huwa saidu almutawaju mada sayyidu saadaati shaykhan muqaddaman bi taqdiimi shaykhin wirduhu dahra manhaju lahu baana fi uxraahu kawni xadiima man lahu shabqu wa taqdiimu wa huwa almutawiju ala sayidi saadaati ridwaanu shaykhihi wa ridwaanu xayri alxalqi nihma almubahaju min allahi abgi lilxalifati maanawa bi jaahi lasi anwaaruhu tataballaju alayhi salaama man hadaahu mufaddalan kama kaana fi lisrai yaalu wa yaaruju wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu xasayit googu la sëñ bi yónnee woon ñëw ci nettali kon ñaar bi ak ñeent ibra joor xammar radiallahu taala anu nee na sëriñ tuubaa xaada lahu law maxtaara lahu koo yónni mu jugee sarsaara jëm ndar di ko jëndal téere bu ñuy wax al mawaahibu laduniya bu alxustalaani radiallahu taala anhu bu mu demee wër wër amu ko bi muy ñëwaat jaar ci ahmadu bnu budi radiallahu taala anhu di ko siyaare mu bég lool bi ñuy waxtaan mu leeral ko ni ko sëriñ bi moo ma yónni woon téere bii waaye wër naa ba sonn amuma ko mu daa ju jug génne ñaari xaaj yépp jox ma ni ma boo demee nee ko def naa ko hadiya bi ma ko ko joxee mu bég ca lool bég itam ci ka ko ko jox wér na lool téere bii téere boobu téere siira la day nettali jaar jaar yonte bi sallallahu taala alayhi wa sallam wa sallama néew na lool lu mu bàyyi yal na yàlla fay boroom aw yiw ci barkeb sëriñ Tuuba xaada lahu law maxtaara lahu wala alam ñu ñetti di ñettali bi ak juróom sëriñ Muhammadul Amin Dagana radiyallahu taala nee na am na bis nee na am na benn bis juróom ñetti téeméeri kaamil lañu jënd ci benn jaaykat ci ndigalu sëriñ Tuubaa xaada lahoo law maxtaara lahoo ñu baamuwaat ko ndax mu leer sëriñ Mouhamadul Amin Dagana radiyallahu taala nee am na benn bis juróom ñetti téeméeri kaamil jëndandoo ci benn jaaykat ci ndigalu sëriñ Tuubaa xaada lahoo laahu maxtaara sëriñ bi jënd gi muy jënd kaamil yi ak jaamu yàlla la ko jàppe am na sax fu muy wax ni saa soo jëndee ab kaamil day dolli ko ci yàlla loolu nag bu koy def danañu jàngal ñun murid yii ci ay xasidaam ndax li mu ñu defal ci ay xasidaam la ko def lañu ko defal kon war na murid bu nekk muy góorgóorlu ci bind ak jënd ndax jaamu yàlla la bu rëy wala alam ñu ñëw ci nettali ñaar bi ak juróom benn sëriñ Mouhamadul Amin radiallahu taala an nee na sëriñ Tuubaa xaadalawu law masta maxtaar nañoo dajale ci weeru koor atum bam sasin muy atum junni ñetti téeméer ak ñeent fukk ak yaar tolloo ñaar fukki fan ak juróom benn këyit gu bari nekk ci kanamam mu ni ndax xam ngeen li ma bëgg ci yéen ñu ni ko déedéet mu ni dama bëgg ab kaamil ci kayit gii te bala ñoo wax terute waa ngii ni ngeen ni ma kaamil baa ngii terute mooy feeñu weer da ngeen ko def ñu ni ko waaw mu ni jàpp leen ko ñu daal di koy jël seddoo ko ku nekk tàmbali ñii di bind ñaari xasib am ñuy maas waaye fexe nañu ba benn bind ëppul yeesul fexe nañ ba benn bind ëppul yeesul wenn kay itam ëppul wala mu yees ba ñu ko ko joxee ca tisbaari ñaar fukkeelu fan ak juróom ñeent mu xool ko mu mel na mu bëggoon mu sant yàlla lool wax ni ndax mas ngeen a dégg ku bind wala mu bind lu ab kaamil ci ñetti fan ñu ni ko déedéet mu wax lii alhamdulillah anni laa udiu amala amilin amala amala amilin minkum anni la udiu amala amilin minkum man de ku jëf sa jëf jooju duma ko sànk dinaa la ko fay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 mu sëriñ Moustapha Habs yal na ko yàlla nangu ci barkeb sëriñ bi def ko ni mu ko ñaane rek yal na bokk ci liggéeyab sëriñ Tuubaa bi yal na ko sunu borom def it moom arab yooyu mu mel ci sëriñ bi ne mbindam sëriñ bi mel ca sunu boroom ba mu tax wax mu wax ni yaa jaahilan xattiya fawqa vanni wa vanna gayri yaa xazimal manni yow sunu borom yaa def sama mbind la ma ca doon yottu ci sa ngërëm sa tuyaaba am naa ci lu kawe sama njott ak kan ñaneen it am nañ ci lu kawe ma am lu dool séentu kon Sëriñ Jaaj Mbàkke képp ku digg bànn yi na nga ko ñaanal su borom defal ko ci mboolem mbindam yooyu yëpp mboolem taalibe yi ci yéem a sonni ca anam gun ci sonni yan ñu suñu borom dugal ca biir tawfiya jooja ak biir ngërëm lool def ci lépp luñ ci dégg it yan ñu suñu borom may tawfeexul ko jëriñoo ko te lépp su mu doon liggéey Sëriñ Tuubaa xaada lahu law maxtaar lahu wa sallallahu taala ala sayyidina wa mawlana muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi wa sallama taslima